fa inna fil iyaali turqan lil jalil jalla wa adnaha ihtimaamun yaa xalil bihim wa ala ridaa rabbina ma'a tawakkuli alayhi zamana fihim wal awsatu huwa al infaaqu alayhim wa ma bihi shiqaaqu kon sëriñ bi ridwaanullahi alayhi mu ngi ñuy wax kon ba léegi kon ci jotaay bi weesu gisoon nañ fi muy wax ne njaboot ji ay yoon la boroom bi moo def ñu ay yoon yoo xam ne moo ñuy jëme ci moom mu màgg ni jàlla daal dinay màgg wa àddina haa yoon yoo yële nag ba ca gën suufe ah mooy ihtimaamun di yittewoo yaa xaliil yow sama xarit bihim ci ñoom di yittewoo njaboot ji ci luñ newe nga bañ a nekk rek njabootu jur naa leen après ñoom lu ñu nekkee sama yoon newu ci déedéet loolu du demee noonu moo tax yonent bi saa saam ne kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi te taxawoon nañ ci ku nekk ci ab sàmm la boroom kër gi nañ ko laaj doom yañ ko joxe woon waaw nan ngeen ko sàmmee waaw tudd yu bari jeexalewaat ko kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ku nekk ci ab sàmm la te sàmm bu nekk dinañ ko laaj kenn ku nekk ci yéen lam ko borom bi sàmm loo woon lam tegoon ci responsabilité ci ay loxoom suusa sa responsabilité nan la ko doxale kon nag kon njaboot ji li gën a suufe ci yoon yi nga xam ne daraja yi nga xam ne ñoo lay yóbbu ca yàlla mu màgg mi mooy ihtimaamun yaa xalilu bihim mooy yow sama xarit nga yittewoo ci ñoom see bu dee gone yu war a jàng la toll ci war a jàng wala dal alquran ak yooyu ak seen seen école ak seen wàllu yooyu nga xool nekk yoo xam ne dangay ngay yittewoo seen mbiru àddina ak seen mbiru diine seen mbiru diine ak seen ndax seen mbiru diine mooy seen mbiru àddina waaw lépp luy yëwénal seeni mbir nga ko yittewoo bañ a nekk rek bàyyi bàyyi bul faale ndayu buy faale bu xale yi ñëwee rek ngeen dàq leen ci biti dem leen ngir lan ngeen nekk ci seen óolalaa di wax seen télé wala di seetaan seenum télé wala di wax seeni i ak seen i xarit wala tëdd di nelaw ngeen bàyyi leen ci mbeddee ñuy toj dëkk bi xamoo ci lu ñu ne waaw yor sa doom bu samedi soir jotee xamoo fu mu ne buñ la laajee nga naan génn na loolu aarun wa naarun wa walla loolu gàcce la te safara lay jural boroom te loolu xam nga ne mooy ca njomboxtalu ak ak ak ak ak gàcce ki nga xam ne moo mel noonu waaw kon nag li gën a suufe ci daraja yi ci yoon yoo yële ngay ame ci yu lay yóbbu ci borom bi ci wàllu njaboot ji mooy ngay yittewoo ci luñ ne waaye wa alaha bi ci gën a kawe ar rida an rabbina nga gërëm sa borom tabaraka boole gum la booleek ñoom waaw nekk nañ njaboot gu neexa yar neexa waxal alhamdulillah nga gërëm waaye am na ci ñoo xam ne neex nañoo waxal am ñoo xam dañoo dëgër bopp nga gërëm lépp te fexe di leen jubbanti malgré tout waaw num man di demee yow nga gërëm borom bi boole gum la boole yow ak ñoom xam ne du ci sa choix du sa tànn du seen tànn borom bi mooy tànn ku ko neex wa rabbuka yaxluqu ma yasha wa yaxtaar waaw sa borom mooy bind lu ko soob te mooy tonn ci lim bind lu ko soob mu boole leen lu ko soob mu bañ leen a boole kon boole gim la boole njaboot ji nga war a gërëm lool di gërëm li sa borom def boobu mooy bi ci gën a kawe maa tawakkuli ànd ak di wàkkirlu nag alayhi ci sa borom moom az-zamana mbuuleem sa dundu gi fiihim ci ñoom waaw waaw lépp lu borom bi def nga daal di koy gërëm tey wàkkirlu ci moom mu ne wal awsatu bi ci gina a dugg dóomu ci daraja yoo yéle yoon yoo yële di la jëme ci sa boroom nga yéeg di xotti maqaama huwal infaaqu mooy dépenser gi ngay dépenser alayhim ci ñoom wanaa bi bihi shiqaaqu ci loo xamante ne du am benn ak ak ak xotti wanteeg akuk akuk akuk biijoo ko ak loo xamante ne nii ak xëccoo akuk ak akuk ñàkk déggoo ak yoo xamante ne ay xëccoo déedéet déedéet di ko def te yàlla kese tax waaw di dépenser ci ñoom nga bañ a nekk koo xam da ngay dépenser ci ñoom di leen ñaax naan xam nga ne bu loolu mag yéen torox ngeen yéen yéen sant leen yàlla ba ma borom bi boole ngeen sinon yéen vous serez tous des clochards wal iyaazu billah loolu am na parents yu ñaw am nañ yoo xam ne noonu la ñuy waxe wala iyaadu billah kooku xam nga ne moo sori na lii waaw kooku kooku jàpp ne li muy dépenser ci njabootam fii mu ne di leen ci ñaax bu amee ñoom problème di wax noonu ku ko ci mere sax ku ko ci merloo tuuti mu kii xam nga ne kooku sori na lii kon nag yii yépp ngay def bu ko defee nga mën a to nekk ci yoon yoo yële nga xam ne borom bee ko teg boo jaarale ko ci njaboot di ngir nga agsi ci moom mu ne wa xasbuka nafsa alayhim abada bila iltifaatika li kulli ma bada mu ne bokk na ci yi nga xamante ne as-sabrul jamil yi nga xam ne ay yoon la yoo xam ne da lay may nga daal di àgg ci sa jàpp ci ci borom bu màgg bi azza wa jalla jaare ko si njaboot wa xasbuka doy la tamit mooy wa habsuka habsuka mooy téegooy téye an sa bakkan alayhim ci ñoom bada abada ba faw bilal tifaati mooy fexe waaw bu leen def loo xam ne jaaduwut waaw bul ne maa leen jaboote rek man nga nekk despote ab dictateur ci seen kaw waaw na fexe ba lépp lu ñaaw bu mu jóge ci yow di dem ci ñoom moo xam ci kàddu la ci jëf abada ba fow waaw te boo koy def nag téye sa bakkan fexe muñ loo ko ci lii yu baax yii yoon yii mu la wax waltifaatika ngay bañ di gestu li kullima badaa ci lépp lu feeñ waaw boroom kër daa war di jëllalee ka jéggale waaw di dégg yenn yi mu mel ni na na mel ni dégg ko waaw na mel ni déggul li yégul li géej gi riir ndax xam ne ne jamono jooj ñàkk a lu yëg lu géej gi riir lool moo fa gën mu doxale noonu loolu la naan bilal tifaatikalu nga bañ a nekk koo xam ne yow dangay ngay gestu saa su ne li kulli ma badaa lu feeñ lu ne réactif luñ la wax eh, non du xuural baat gi déedéet léeg-léeg léeg noppi ci boppam bàyyi mu jàll moo gën waaw moo gën nga mel ni ku gëm mel ni ku xamul li xew loolu dafa am solo waaw ma wa minhu sabru lmari an idhaari karamatin lahu wa an ixbaari bilkashfi lilqudwati minhu habsuna anfusana an hubbi hamdin alana mu ne wa minhu bokk na ci asabru ljamil ci ngëneelu yi nga xamante ne mooy muñ gi asabru bi mu paree ci njaboot ji sabrul mari mooy eh, muñu cam si an izhaari wëllif di fay di feeñal karaamatin ay karaama yoo xam ne borom bee ko jaarale ci moom teralee ko ko mu xam ne yooyu borom bi defal na ko mu muñ tee boppam ngir bañ koo wane foo xam ne nit ñi buñ ko gisee ne i laa ilaha illa ndika diw kibaar ndika diw ci wali yu kawe yi mu fexe tee bakkanam boppam ci bañ a dara waaw xam na ne fii sonn nañu mais mën nañ koo muñ mais borom bi may na ko lijaaba bu ñaanoon léegi ne borom bi tawal ñu mu taw mu noppi bàyyi ndax xam na ne mën nañ koo muñ ak buñ foo xamante ne nii dañuy loo waaw mu muñ bañ ko loolu bakkan bi léegi da daal la waaye wane lii gaa yi bu ko defee nga dimbali leen loolu la lay ji wax mais fekk ci biir lim ci dëxëñ mooy bu gaa yi gisee ba nga ñaanee la commencé taw ñu naan kay Allahu akbar ñun xamuñ day tey yooyu nag nga fexe yow pee ci sa bopp diw feeñal ay karaama lahu yoo xam ne yu ko boroom bi defal wa an ixbaar yi waaye téye sa bopp ci yoo xam ne boroom bi dala koo defal bil kashfi ci ay wuññi ay ay yum la wuññil ci ay réalité ay façon xam-xam ay façon monde ay façon àddina ay façon xam-xam leer yoo xamante ne nii du ku nekk koy gis boroom bi wuññil la ko waaw nga muñ sa bopp téye sa bopp bañ koo wañalil xudwa minhu waaw voilà mu ngi noonu loolu la di xabaare li nga xam ne mooy kashful yolaw sa borom defal nga muñ euh, du lil qudwati de lil qudrati waaw waaw ndax euh, kii bi ma ci yor moom moo juum bu électronique bi dafa juum def lil qudwati te lil qudrati la voilà dane wa minhu sabrul mar'i an idhaari karamatin lahu wa an ixbaari bil kashfi lil qudrati minhu habsuna anfusana an hubbi hamdin alana waadu qudwati waaw mu ne kon bokk na muñu cam si di feeñal ay karaama yu ko borom bi defal waaye di xabaare ay kashfu ay wuññi yu mu ko defal lil qudrati minhu ndax man gum ko man mu ñëw di ko xabaari nit ñi di wan ne man naa lii voilà bu ngeen bëggoon sax man léegi ma def lii lii xew déedéet wala ma ma wan leen lii waaw di nettali rek yi ko yàlla wuññil defu ko de bi amma wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith non non ngir nit ñi puukarewu ci moom muy puukarewu ci nit ñi ngir nit ñi di ko màggal waaw